ba'dal mi'atayn baabu fadli yawmil jumu'a wa wujuubihaa wal ightisaali lahaa wat tatayyubi wat tabkiiri lahaa wad du'aa'i yawmil jumu'a yawmal jumu'a was salaati 'alan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fiihi wa bayaani saacatil ijaaba wa istihbaabi iktaari dikrillahi ta'aalaa ba'dal jumu'a kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi nga xamante ne nii mooy euh, mooy suñu kii bi nii Riyad bi ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ buntu te jeexaloon ko bi nga xam ne benn hadis ke selefan doon mooy chapitre deux cent neuf doon wax baabu istihbab rak'atayn ba'da al bunt bi doon wax sopp gu ñu sopp julli ñaari rakk ginnaaw bi nga xam ne ci la cam si nit ki jàppe ba pare ah, walillahi alhamdu wal minna xadis biñ ci gisoon te moo doon benn mu doon xadis mille cent quarante six mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li bilal ya bilalu haddisni bi arja amalin amiltahu fi l islam walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko leen ne da leen fàtte xanaa ci njàngat yi mooy nit ki <clears throat> sa mbokk taalibe boo gisee sëriñ bi wala kilifa gi wax ci moom lu rafet nga bañ koo nëbb waaw wax ko te loolu day nekk loo xamante ne lenn la rek day deful lu dul la yëkkati waaye jàpp ne te yàgg nañ ko fee gis tey xadiis ah non sëriñ bi li mu wax ci diw moom li mu màgge bu bu ma ko nettalee nit ñi yëg ko day mel ni man dama moom moo ma raw walla nàngam loolu mooy ñi nga xam ne matuñu sax Euh, la ñu seen bopp waaw Seydina Bilal lii nettaliwul ko boppam Seydina Abu Hurayra te gis nañ ñoom Seydina Jaabir ñoom Seydina Burayda radiyallahu taala anil jami' ku nekk ci ñoom nettali nga lii yonente bi alayhi salaam wax Seydina Bilal muy manqaba boo xam ne bu màgg la jaloore bu mag waaye ñu nettali ko voilà neew ñaa noonu voilà comme yooyu moom ay feebari xol la yoo xam ne képp kum nekk ci yow yoboo nga faju ji te xam ne amagoo départ waaw non diw moom li mu kii du ma wax yooyu wa amma bi ni'mati rabbika had fa haddith ndaal sa xéewalu boroom dee ko waxtaane lool du sa xéewal bi mu def ci yow kese de non bi mu defal sa mbokk jullit ñi lool nga koy waxtaane di ci bég waaw non imam sàngam non sëriñ sàngam moom cheikh sàngam oustaz sàngam non sawaay bu ngeen bëggee xam masala sàngam bi yaboo ngeen dem ci moom non dem leen ci moom non masha allah qiraat yi ngeen bëgg a jàng alquran ak yooyu non sawaay <laughs> dem leen ci diw tajwid ak yow dem leen ci diw waaw mais di xëcc mbalaan mi tout le temps ci yow leneen li nga xam ne leer na mu feeñ jant njolloor ci sa bokk nga koy nëbbu loolu nekk lu rut safaasif ak suufi la léegi ak leneen loo xamante ne lu ñu fàtte woon a préciser waaw bëggoon nañ ko préciser après ñu hésiter après ñu fàtte ko muy boo fàttale ko buntu avant buntu boobu muy hadis deux cent huit baabul hasi ala salati tahiyati al masjidi rak'atayn chapitre boobu ñaari hadis la fa ndoon dernier hadis mu doon hadis mille cent quarante cinq wa an jabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-masjid fa qala salli rak'atayn loolu noonu la bëggoon a def benn précision bu ndaw boo xam ne nit man na ne bon est yow euh, boroom xam-xam da nga doon wax ne daa jàpp ne est-ce que ñaari mbir yi nii du wutewul euh, du ñaari nettali mooy que dafa ñëw benn bi fekk yoneen saasam ci biir jàkka ji benn bi ci buntu jàkka ji waaw ma ne loolu de toute façon wallahu alam euh, contrairement ak loolu boroom xam-xam boobu wax rahimahullah li nga xam ne moom lañ gis mooy même nettali bi la parce que Seydina Jaabir benn yoon kese la lebal la la la la la la yonent la jaayoon jëleemam yonent bay sa sam loolu il faut nga ne ñaari yoon la xew fan la xewee ñaari yoon benn yoon la léegi nag du euh, comme la imam Ibn al-Qayyim doon wax ci wàllu kii <laughs> salaatul xaw xawfeeg yooyu mu ne daa am ñoo xam ne ñoom fu benn bu fu riwaaye bi wuutee tuuti rek ñu def ko kii bu bees alors que mbir du loolu loolu nag la ñuy xëccaat wax jooju lañ koy àbb moom al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ne nekkul ne riwaayaat yi am na wuute gu ndaw rek ci buntu jàkka ji ci biir jàkka ji loolu lépp day yenu jàkka ji benn yoon jeex na léegi mu des beneen boo xamante ni aji laaj gi mën na koo laaj muy mais attends parce que imaam Muslim kat am na ci riwaaya boo xam ne ci baabu bay'il ba'ir noonu la ko suraax yi tuddee wa ko rukubihi mais foofu am na ci foo xamante ne dane haddathana Usman ibn Abi Shayba qala haddathana Jarir an al-A'mash an Salim ibn Abi al-Ja'd an Jabir radiyallahu anhu annahu qala aqbalna min Makkata ila al-Madina ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'talla jamali mooy mu ne wa saaqa al-hadith bi qissatihi wa fihi thumma qala li bi'ni jamalaka hadha qala qultu la bal huwa lak qala bal bi'nihi ba li nga xam ne mooy loolu li ma ci bëgg a wax après bi mu delloo mooy bi ñu demee Medina falamma qadimtu al-madinati qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Bilal a'tihi uqiya min dhahab wa zidhu qala fa a'tani uqiya min dhahabin wa zadani qirata qala fa qultu la tufariquni ziyadatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala fa kana fi kifin li fa akhadhahu ahlu ash-sham yawm al-harra léegi mooy foofu xadiis boobu Seydina Jaabir dane moom Makka lañ joge jóge aqbalna min Makka dañoo dëgmal jóge Makka di ñëw Medina mu nettali même nettali bii nga xam ne riwaaye yi ci ëpp yëpp dañ ne xasaar dañ naan loolu loolu njuumte la du Makka la jóge parce que même càllale yi même càllale yi al am kii euh, euh, imaam Muslim rahmatullah alayhi avant bii dafa indi dana haddathana Usmaan ibn Abi Shayba même nit ñi wa Ishaaq ibn Ibrahim ibn Rahawi mu ne wala ibnu Usmaan qaala Isxaaq mu ne Isxaaq nee na axbaranaa xabaare nañu wa qaala Usmaan Usmaan nag ibnu Abi Shayba dana haddathanaa Jariir muy même Jariir eh, ibnu Abdil Hamiid an Mughiira eh, an Sha'bi an Jaabir ibnu Abdillah mu ne ghazawtu ma'a Rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam loolu ab xare lañ jógoon nekkul Makka lañ jógoon te wax nañ la xare boobu mooy li nga xamante ne nii fi mu xewe eh, Abdullah mooy ghazwatu zaati riqaa' mooy ne kene Makka lañ jógoon di ñëw Medina loolu juumte la parce que xew-xew bi benn xew-xew la li ñu ko soloo ñëpp doo a saxiixayn doo muttafaqun alayhi yooyu yëpp li ñu dëppoo mooy ne mbir mi ab xare lañ jóge woon bu dee ne foofu ñoom tudduñu ban xare la waaye waxoon nañ la riwaaye imaam Ibn Ishaq bi moo leeral ban xare la te ci mu jaar ci yoonu Wahb ibn Kaysaan mu jëla ko ci naa Jaabir Seydina Ibn Ishaq dana haddathani Wahb ibn Kaysaan waaw mu ne nettali na ma Wahb ibn Kaysaan mu ne mu ne mu ne ki ko nettali mooy Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu moo ne ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghazwata zaati riqaa waaw man damaa xare yonent bi saa saam ànd ak moom xare zaatu riqaa léegi sama gëléem ga daal di loof daal di sonn mënatu la dem nekk ca gannaaw yonent saa saam damba xew-xew ba mooy bi mooy du Makka lañ jóge woon loolu juumte la. kenn ci ruwaat yi moo juum mais hadis bi ni mu ñëwee ci yoon yëpp toppal ma yoon yëpp amul benn bu ci wax Makka Medina lañ jóg Makka lañ jógoon di ñëw Medina lu dul nii waaw te loolu ñoom ñi ko soloo noonu sax ñoom soloo nañ ne yenn yi xasaa la woon kon te loolu moo dëppook li ak jamaa solo que ne loolu ab xare la woon mais nekkul woon daa jógoon Makka euh, allahumma lu dul benn nit ne boo amaana ba mu jógee euh, Riqa dafa jaar loolu te loolu dafa sori Makka fan la jaar Makka wax nañ la xew-xew boobu kañ la xamoon ci ñeenteelu at bi ci li gën a dëgër ginnaaw Nadir waaw abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi waaw ma'a sulaymihimi ah abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi ah hamra nadirun voilà riqaa'un ginnaaw ghazwatu Uhud Uhud waqatul ghumami hamra nadirun riqaa'un ginnaaw ghazwatu bani nadir la am waaw te loolu après Uhud la kon waa Makka ñu ngi woon am doole fële Xandaq bi amagul woon ñëwaguñ woon ne dañuy def ahzaab daal di ko du faagaagal jullit ñi yeneen saa salaam jógewul woon foofu jógewul woon Makka fi mu jóge moo doon ghazwatu zaati riqaa loolu euh, c'était pour aj gis bu ko gisee jàpp ne lii daa sell li ñu waxoon noonu parce que ruwaatu ruwaa ni nga xam ne noonu la ko al jamii daal di soloowe mooy ne mbir mi tudduñ ne Makka la jógoon Medina ab xare ñenn ñi yenn yi dañ rek damaa jóge yeneen saa salaam seen foo xam ne tuddul fan lañ jóge exactement waaye loolu euh, xam nañ ne xare la woon te xew-xew ko benn la moo tax naa Jaabir nee na non seulement <coughs> sama jëleen gi mais. uqiya gam ma yokkaloon lam ma fayoon lam ma la ma jël lam njëg ma joxoon bi ma ko jaayee sama jileen bi mu yokkal ma ci la ma yokkal dama ne loolu wii lii nii moom dama koy garder non dama koy denc waaw lii ma yeneen saa salam gar dama koy denc nee na ci laa ko dugal ci benn kees ba ni nga xam ne waa Sham ci lañ ñëw l'an 63 ci jamonoy Yazid ibn Muawiya biñ ñëwee saccage Medina rayaale fa saxaaba yu bari yàq fa lu bari loolu ci lañ jëlaale woon uqiya ga non seulement mais gëléem gi ci lañ ko faataale te loolu xew-xew boobu muy wax loolu noonu riwaayaat yeneen yi wax loolu lépp dañ ne mooy bi mooy lim jële ci xare bi kon nan lañ mën a waxe ne Makka mi dina doon njuumte la ku ko gis na xam ne loolu njuumte la wallahu taala aalam kon nag <coughs> tey <coughs> ñu ñëw euh, ci bunt boo xam ne bu bees taq la muy chapitre deux cent euh, li nga xam ne mooy dix waaw muy ñaar téeméer ak fukk mu ne baabu buntu ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il gis nga moo gën a gudd comme niñ la ko waxee te dese nañu ay centaine de hadith ñun nooy ay centaine de hadith des na ngir ñu jeexal buntu bi ah <laughs> mooy téere bi bokk kitaabul fadaa'il jeexagul léegi de waaw Allahu akbar ngëneel yaa ngoog waaw waaw boobu donc noogu la ngëneel <laughs> yi demee noonu <laughs> bala ñuy am kitaabul i'tikaaf bala ñu fa dem de mooy fadaa'il yi mu ngi jeexe hadith mille deux cent soixante huit donc soixante sept ci la téere bi di jeexe téere fadaa'il yi alors que ñun euh, bii passé ñu ngi gisoon hadith mille cent quarante sept quarante six mille cent quarante six alors que moom mu ngi jeexe mille deux cent soixante sept mooy téeméer li ñu ëpp li ñu def ëpp na sax téeméeri hadith ngir ñu man a jeexal suñu téere bu barkeel bii di kitaabul fadaa'il kon al imam mu indi chapitre deux cent dix mu ne baabu buntu fadli yawmil juma bunt bii day wax ngëneelu bésub àjjuma wa wujubiha ak ak farataam leen na ñu ak duñ taxaw ci baat yi yawmul jumaa ak niñ ko doon woowe ci arab yeeg fadli jógeeg nangam nangam lool gis nga ci yaa bay maa ngi tënku ba léegi ci bref commentaire bu dee ne fu ma ko waxee nga may xoolaat ba baabu buntu fadli ngëneelu yawmul jumu'ati bésub dajaloo bi bésub ajjuma nga xam ne ci la nit ñi dajaloo ngir jaamu jaamu yàlla gu màgg googee borom bi dajale ci bés boobu tamit ah, ay xéewal yu màgg màgg ngir jaam yi kon mu ne wowu juubiha buntu bii dama ko def ngir di ci wane li nga xamante ne mooy farata gu nekk julli ji ajjuma nekk farata waaw mooy càppal fadl yawmul jumaa benn affaire wa wujubiha ak waram ñaar wal irtisaali laha ak sangu ngir bés bi waaw sangu goo xamante ne moom la nit kiy sangu ñett wa tatayyubi waaye tamit laal xeeñ laal neex mooy daal di parfum wu waaw daal di toccame laal parfum laal lu xeeñ lu neex loolu ñaata ñeent wa tabkiiri laha juróom mooy gaawa a xëy daaw a fa nga xam ne mooy ajjuma jëf waaw gaaw a fekke ji ca jumaa ja dara teel a dem waaw wa du'a i ak ñaan muy siis juróom benn yowmal jumaa ak sàkku bu ñu sàkku di jàmbi di ko ñaax ki mu bari ay ñaan bésub ajjuma set juróom ñaareel wasalaati ala nabi ak di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fiihi ci bés boobee wa bayaani waaye di leeral saatil ijaaba muy huitième affaire hmm? eh, juróom-ñetteelu mbir ci bés bi mooy li leeral te tamit tax ma dim samp li nga xam ne mooy buntu bi mooy wa bayaani di leeral saatil ijaaba waxtu wi nga xamante ne moom la yonent bi saa saa wax ci xadiis yi ne am na benn waxtu benn jamono joo xam ne ci ajjuma la bokk ci biir ajjuma joo xamante ne bésub ajjuma ji loo xamante ne ni waxtu nangu ñaan la bu borom bi di nangu ñaani ña ko ñaan voilà lu dul ñaan boo xam ne dog mbokk ak ñaan lu xaram voilà loolu comme ni muy leera ci foofu léegi kon loolu huit a ngoog hmm? juróom-ñetti mbir mu ne nag juróom-ñeenti mbir wastihbaabi ak sopp gu ñu sopp iksaari zikrillah ta'ala ba'da al-jumu'a juróom-ñeenteelu mbir sopp gu ñu sopp nit ki góor a jigéen a ci yem bari lu muy tudd yàlla waaw di tudd yàlla di sikkar borom bi turu yi borom bi tabaaraka wa ta'ala ci xolam léppam ay làmmiñam ak lépp ba'dal jumaa ginnaaw li nga xam ne mooy ajjuma ji bu ñu ko jullee ba pare kon lii mooy li nga xamante ne bu lii lépp nag laal imaam war a traité fii war a leeral ci li nga xam ne mooy sunu buntu bi nga xam ne moom la ñu nekk kon gis nga euh, mbir la yoo xam ne yu ama am solo la nekk yoo xamante ne mooy lu jëm ci wàllu mbiru ajjuma voilà bésu al aljumaa nga xamante ne mu nekk bés bu màgg màgg màgg dinañ ko gis ci li insha allah ngëneelam yi <coughs> léegi kon bu ñu gisee loolu al imam fii mu dellu nag def la nga xam ne moom loom loom la waxoon ca ba nga xamante ne ci la doon def mbëm mbëstalu buntu yi waaw euh, téere bi bokk ba muy def li nga xamante ne mooy introduction bi waaw mu ne wa usaddirul abwaaba min al qur'aanil aziizi bi ayatin karimaat dinaa ubbee bunt yi def ci seen kanam ci ay loo xamante ne min alqur'an al-azim al-aziz ci alqur'an bu tedd bi ta màgg bi ayatin ci ay aaya karimat yoo xam ne yu noble la yu màgg la yu tedd la léegi nag lool lay indi fii waaw géj na koo def waaye <laughs> fii mu ñëwaat ci li nga xam ne mooy loolu nga xam ne moo doon cosaanal téere bi comme ni mu ko waxe foofu ta buntu yu njëkkee daanaka doonu ñoon romb benn bu mu ko amul woon waaye eh, boo seetloo yu mujj yi nag moom da ngay toog lu yàgg daanaka doo gis al imaam indi laaya ci li nga xam ne mooy kanamu buntu yi nga xam ne moom la doon def wallahu taala alam léegi nag kon ñu dugg ci laaya yi <coughs> benn laaya kese la indi mu ne qaala allahu taala فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون suuratul jumu'a aaya dix mu ne qaala Allahu ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na fa ida qudiyat as-salah waaw mu ne bu ñu jooxee julli ji ba pare waaw bu ñu jooxee julli ji ba pare yéen way ngëm yàlla yi fa ida qudiyat as-salah bu ñu jooxee julli ji fantashiru fil ard na ngeen tasaaroo ci kaw suuf waaw waaw waaw fantashiru fil ard waaw dispersez-vous ngeen dem tasaaroo ci kaw suuf lu ngeen di def ah wabtagu te ngeen sàkku min fadlillah muy wërsëgu yàlla bi mu leen defal ci kaw suuf waaye lu ngeen ut ut wërsëg wazkurullaha kathiira seen ut wërsëg boobee bu mu leen dëddale di tubdu seen borom lu baree bari la'allakum bu ko defee tuflihuuna di ngeen nekk ñoo xamante ne di ngeen amul ngañaay waaw àddina ak àllaaxira di ngeen réussir waaw léegi laaya bi kese la indi ci suuratul jumaa muy ci saar boobu bu barkel boobee e, di wax ci wàllu aljumaa kon laaya bii nan la ci al imam tegtaloo ak nan lu tax mu dugal ko fii mooy da ko fee dugal ngir lëkkaaleem li mu leere borom bi tabaaraka wa di ñu wax loo xamante ne bon te li jiitu am na lu jiitu woon loo xamante ne moom indiwu ko imam indiwu ko waaw mooy li nga xam te te loolu doon na ci Euh, baax waaye bon euh, euh, kiiwu ko mooy yaa ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen nga xam ne yéen a gëm te dëggal idaa bees wootee mooy bu ñu noddee li salaati ngir julli waaw min yawmil jumaati bésub àjjuma waaw ci bésub àjjuma ngeen dégg noddu gay woote ngeen ñëw ngir julli fa xaw na ngeen dox gaaw walla famdu imaam euh, Seydina Omar doon na jànge noonu fa dox leen bi sakinati wal waqaar comme yeneen saa sala wax waaw bu ngeen dëkkalee julli ji na ko dikkal wa ànd wa alaykum as-sakina wal waqaar yéen a ànd ak dal akuk téyu goo xamante ne gu respectabilité gu ngeen di àndal ndax seen boroom ngeen di wuyu ji waaw kon nag loolu lu ama am solo la hmm? fasaw ila zikrillah waaw waaw fekke ji tuddug yàlla nga muy xutba ba bu mu leen raw de waaw bu leen def ni saama tayeel yi nga xamante ne nii dañuy toog naan non waaye c'est foofu dangay waaru quoi ah imaam bi fa lay nekk di xutba quoi way léegi lan nga bëgg yow après nag nga toog sa télé di xool non man daal xam naa ne xutbaam bi euh, il est quatorze heures moom mu day xutba quinze lay lay taxawal man baax na damay toog bàyyi ko mu xutbay xutbaam man damay ñëw rek fekk ñuy taxawal waaw te sax bu ñuy taxawal man dama koy dégg ndax soriwuma jàkka ji gaa bu ko defee ma fiddi waaw daal di daw ndax alquran nee na fasaw damay fiddi ilaa dikrillahi dem yow ba ne la dikrillah bi loolu mooy mooy mooy julli ji xutba bi nga naan lan waaw kon mooy lu loolu day dugal wa tabkiiri laha teel a dem ndax yow loolu day tax nga eh, eh, am loolee waaye bu dee ki xam ne daa dégg noddu gi na bàyyi lam doon def daal di ñëw waaw mu ne te ngeen bàyyi seen yaxantu ba seen jaay mi ngeen nekk commerce bi nga ne ma moo man nag jaayuma heureusement pour man voilà xam naa ça ne me parle pas parce que man j'ai mon entreprise voilà man salarié la damay jaay ci damay kii boog damay damay nettoyer wala boog damay nekk koo xamante ne nii menuisier la man loolu jaayuma jënduma voilà samay porte laay def ma ne la sa porte da nga koy def ngir di ko naan <laughs> wala yow ba kiy liggéey ci Hmm? Eh? sa logiciel yi ngay defar c'est quoi du da ngeen di am ay contrat ay ñoo xam ne ñoo ko soxla wala ngeen koy ngeen koy kii wala ay entreprise yoo xam ne ñoom ngeen di amal contrat ngeen am lu ngeen leen di liggéeyal ñu fay leen ngeen war ko liggéey ci temps durée temps nangam du loolu la léegi lool lu njaay nga naan lan mooy façon liggéey boo man di donc temps yooyu am njaay moo fa du gënoon a siiw wadarul bayaa mais liggéey boo man di nekk buñ nee liggéey nag mooy loolu soxla lu la luy soxlaal nit ki te dagan la yow nag yàlla tere nga ma nekk ma nag di ma waxal yoo xamante ne nii moom mooy dama doon damaa tudd doon doon sieste quoi wala dama doon waxtaan ak samay yi dama ne woon whatsapp wala yooyu yow yow moom dañ laa yow wala bi awla wa ahra yow moom à force yooyu yow moom lañ ko ci yow la làmbaay gën a téye aaye mooy yow da ngaa war a gaaw a dem <laughs> wadarul bay bàyyi leen nga xamtu bi kii jaay na ko arrêté kii jënd yi na bàyyi di dem yi jëndi zalikum xayrun lakum loolu nag moo gën ci yéen in kuntum ta'lamuna ndeem xam ngeen mu ne lool nag moo gën ci yéen ndeem xamoon ngeen waaye waliyasu billah ñu bari ci ñun ay mariiraakoon lañ parce que bu ñu xamoon loolu kon dinañ xam ne njëkk gaaw a dem àjjuma du perte temps ak waay yow imam bi sawaay man damaa dégg arab mais même boo ko déggul même boo ko déggul ñëw fekkelu fu baax te booy ñëw comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam yi di leerale mooy malaaka yi dañuy toog bu àjjuma jotee dañuy nekk ci buntu jàkka ji dañuy nekk ci buntu jàkka ji di enregistrer ñuy dugg waaw waaw ku bind te dinañ gis euh, hadith bi nga xam ne tamit mooy wax euh, ngëneelu teel a ñëw waaw li nga xamante ne ni yow boo teelee ñëw mu ngi mel ni da ngaa saraxe def ci yoonu yàlla li nga xamante ne nii euh, mooy kii nu mu mooy ak ak gilim waaw. kon nag loolu daa daa am lu am solo quoi yaa ngi mel ni ku leen loj ab gëléem daal di koy joxe ci yoonu yàlla loolu yow nag mu ne nag bu gaa yi ñëwee bu dee ma ci imam bi daa dugg si malaaka yi dañuy lem kayit yi yow ba nekk koo xam ne ko la bind sa tur mukk <laughs> waaw mukk ñu bind sa tur parce que tout le temps yow imagineel bu imam bi ñëwee rek bu dugg see commencé xutba buy dugg si rek war a xutba rek malaaka yi daal di lem kayit yi dootuñu enregistré ci kenn waaw yow moom boo ñëwee sax doo dugg ci jàkka ji parce que yow jàkka ji day fees tout temps yaa ngi ca keru gar garab ya te yaa ngi dëkk fii ci côté jàkka ji defoo dara waaw ndax tàyyel nekk sa télé wala tëdd sa lal di xool say téléphone say nangam ba pare wala di discuter ak say xarit après bu ñëwee eh, waaye rek yaa di jóg tey waaw aywa dégg nañ ñu wara allahu akbar aywa gaa yi ni gaaw bala ñoo kii loolu xoolal li ngay ray zalikum xayrun lakum loolu de moo gënoon dem xam nekkoon ngeen na ñekk ñoo xamante ne nii ñu xam ngeen waaye nag euh, moo tax yàlla yàlla nañu borom bi may xam-xam buy jariñ léegi nag ci la waxe lii imam indi fa ida qudiyati salaa bu ñu paree ci julli ji bu ñu jooxee julli ji ba pare muy julli àjjuma ji fantashiru fil ard loolu nag tekkewul comme ni ñu bari niñ ko jàppe que ne mooy boo jullee rek yow ci saase da war a jug tëb waaw mu waaw <laughs> da war a tëb ni mu gën a gaawee waaw boo doo fa sax toog di di di def dara waaw parce que borom bee ne woon fantash way fa ila qudiyati salatu fantashiru ard loolu al loolu eh, amru la ba'da nahi dañ laa tere woon hmm? eh? ne la bàyyil jaay boo déggee nodd gi ñuy woote na ngeen arrêté njaay mi te ngeen dem ci li nga xamante ne nii eh, mooy fekk yi julli loolu mooy al amru mooy nahi léegi ñu digal la an-nahyu te loolu yi xam nañu ko bon am nay wax euh, euh, euh, est-ce que al amru ba'da an-nahyi ci lan lay dellu après mooy buñ la digalee après biñ la teree ba pare li gën a dëgër lenn la mooy day wane ne rek man ngaa def ibaaxa la amru ibaaxa la te loolu moom la ñoom al imaam ku mel ne al Qurtubi ak usuliyuuna yi ñu ëpp ci ñoom di di di dëgëral que ne loolu la mooy fii nii bu ñu bu ñu bu mooy nga delluwaat ci fasaw ila zikrillahi <laughs> biñ la ko waxee d'après nag waaye fa idaa xudiyati salaatu fantashiru fil loolu tekkiwul ne waa yow léegi nag par force loolu xam nga mooy lan mu ngi mel ni rek ci ajja li borom bi ne wa idaa xalaltum fastaadu <laughs> wa idaa xalaltum fastaadu fastaadu wa idaa xalaltum ngeen paree génn ci ajji na ngeen loolu amul kenn ku ne rëbbi farata waaw waaw ci lu dëgër rëbb loolu moom du farata <laughs> waaw dana bu ngeen baree ci aj gi na ngeen dem rëbbi loolu mooy ki nga xam ne bëgg naa rëbbi te looloo doon métier wala passion bu ko neexee mooy rek lim la bëgg a wax rek mooy bu la neexee nga dem defi waat la nga doon def waaye tekkiwul na ah gis nga pare nga ci aj gi képp ku aj boo paree ci aj gi te demoo rëbbi am nga bàkkaar loolu daa am waaw moo daal imaamul Qurtubi mu ne lii eh, hada amru ibaha ka qawlihi taala wa ida xalaltum fastadu <laughs> waaw voilà mu ngi noonu moo tax mu ne dalay wax ne ida faragtum min as-salaa fantashiru fil ard lit-tijaara wat-tasarruf fi hawaa'ijikum li muy wax leen kese bu ñu paree julli ji man ngeen am ngeen possibilité daal di dem tasaaroo ci suuf si ngir ña yor commerce wala seen entreprise wala seen liggéeyukaay wala sax ñay dem ci université bi jàngi parce que dañoo am cours wala dañoo am nangam ak nangam wala professeur bi wala keneen ak keneen baykat bi nga xam ne toolam daa war a gontu ji wala ngeen dem daal ci seeni aajo yi bopp ngeen dem daal di ci euh, euh, wëlbatiku dem ci seeni aajo loolu kese la waaw. loolu kese lay tekki mais tekkiwul ne voilà il faut gars yi fii mu ne képp koo xam ne ba nga gis ñenn ñi moom bu imaam bii sëlmal ñuy tëb Abdullah masula doxale lool yonent saa salaam baax na ba waxoot naa la ko bés ba mu ko defee koo laaj parce que bu ma soon a julli ba pare day tourner gis nañ keroog Seydina Al-Bara radiyallahu anhu bi mu ne ñun dañu doon bëgg di nekk ci ginnaaw càmmoñu yonent ba non ndejoor yonent saa salaam parce que bu doon euh, tourner ci julli ñii ne mooy bu tourner woon lu bari foofu la doon féete ñii ne mooy asalaamaaleykum yi ñoom lay njëkk a nuyu ñoom lay njëkk a nuyu voilà loolu nag di barke boobu ñu ko doon taataan di ko xaar waaw mais yoneen saa san doon pare toog waaw bii léeg-léeg mu jàkkaarloog ñoom comme l'imam al-Qadi Iyad doon wax léeg-léeg mu xool côté gauche am léeg-léeg côté càmmoñam ndax fala waa këram ne woon muy këram muy abyaati azwajihi muy hujurati azwajihi muy euh, néegu soxnaam yi radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala al-jinana al-'ula ma'wahunna wa maskanahunna kon amin loolu lool la yeneen saa salaam bés ba mu jullee ba pare bi jóg dem saxaaba yi dañ ne ko ah gis nañ yeneen saa salaam danga nga def loo xam doona koon def mu ne damaa am bi may julli laa fàttaliku benn or boo xam ne mu ngi woon ci sama kër boo xam ne dama ko waroon a génne jox ko way ñàkk ñi moom laa gaawoon daal di dem jëli ngir joxe ko bala mu mu mu mu mu mu yàgg foofu waaw te daa dem ñëwaat léegi lan nga lay xalaat ñëw jàpp ne waaw moo tax euh, dégg alxuraan dafa baax waaw du man walla man daal sawaay dégg naa arab baax na doy naa non non après ma ñëw nu ma gis rek ci zahiru alquran loolu laay jàpp alors que yonent saa sallam ñi jàngal alquran da ngaa gis mu def loolu du borom bi nee na dañu laa wàcc ci yow az-zikra li tubayyina lin-naasi ma nuzzila wa anzalna ilayka az-zikra li tubayyina naasi ma nuzzila ilayhim dañoo wàcc ci yow mooy xam-xam bi la yàlla jox tudd yàlla gu mag gim la jox boole ko bu ànd ak alquran ngir nga leeral nit ñi li nga xam ne moom la ñuy wàcc par ndànk-ndànk ci ñoom bi laayaatu rabbihim di seen aayaay borom bi tabaaraka wa taala yeneen koy leeral te doonu woon doxale noonu waaw mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo la nañ ci bàyyi xel wallahu taala aalam kon fa ida qudiyat as-salah ah fantasiru fil ardi na eh, eh, tasaaroo ci suuf wabtahu te ngeen min fadlillah ngëneelu yàlla ngëne ngëneelu yàlla wazkurullaha kasiira mooy kon hmm, tudd yàlla turu yàlla baa ngoog bi mu ne wastih bab isaari zikrillahi taala ba'dal jumaa parce que suñu borom bi muy wax lii dane bu fa ida qudiyati salaa bu ñu jullee ba pare waaw na ngeen wër dem waaye wax nañ la seen commerce boobu ngeen di nekk seen yaxantu boobee ah na nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la doon wax ne tija eh, rijaalun laa tulhihim tijaratun wala bay' wala fexeel bokk ci ñooñu yow moom sax ñoo xam ne du leen préoccupé mukk waaw ñoo ñooy góor yàlla yi tax du góor ak jigéen waaw góor ak jigéen a ci yam du rek voilà léegi góor ñi la jigéen ñi bokk non non ñoom du leen préoccupé tijaaratun ab yaxantu walaa bay yaa du saagante ne am njaay am yaxantooka jënd ak njaay ak yeneen yi da leen a tudd nag mais mooy lépp loo xam ne day fëkk nit ki rek loolu moom du leen fëkk en laa nekk ci sab liggéey sab commerce sab mbiru bopp du tax loolu la fëkk ci ngay tudd yàlla waaye ci julli ak yooyoog yooyu kon nag loolu lu ama am solo la kon moo tax bu ngeen demee di uti uti leen waaye nag seen utin boobu te tudd yàlla ci utin bi bi gën a màgg fi ñuy tàmbalee mooy nga xool sa utin moomu ndax fàgguwun wu dagan la wala lu xaraam la waaw du nu ma neex laa koy ute mu ko il faut yow sa premier départ tudd yàlla ndax mooy lan nañ weeg say jëf da koy wane mooy ne ah man de liggéey bi may def foog mu nekk loo xamante ne yàlla da koy gërëm loolu mooy maa ngi tudd yàlla maa fàtte ne ko yàlla tax may ma ma ciy sóoraale loolu waaw wazkurullaha kasiira ngeen koy tudd ak seen lam nañ yi voilà bo ah, ba bu bari bari bari bi voilà mu ngi noonu le waaw bu ko defee rek di ngeen amuk texe moo tax eh, Seydina eh, kii eh, <laughs> Irak doon na ko def Ibn Malik radiyallahu anhu waaw bu ma soon a julli àjjuma ba daal di jóg day taxaw ci buntu bu jàkka ji naan allahumma inni ajabtu da'watak wa sallaytu faridatak wa intashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta xayru raziqin doon na wax benn saxaaba Iraak ibn Maalik radiyallahu anhu taxaw ci buntu jàkka ji ne allahumma e eh, sa borom inni man de ajabtu da'watak waaw wuyu naa sa woote gi nga xam wax na woon ci saar bi fa ida ya yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lissalati min yawmil jumu'ati yéen ñi gëm yàlla bu ñu noddee bésub ajjuma na ngeen gaaw ñëw mu ne ah loolu de man nuy wuyu naa sa woote goo wa sallaytu faridatak fa ida qudiyati salaa ah man de julli googee nga waxoon nañ ko jooxe def naa ko waaw wante sartu bi ma pare nag daal dinaa jóg kom kama amartani comme niñ ne fa ida qudiyati salatu fantashiru waaw léegi nag boroom bi maa ngi nii man sa jaam yii di Irak farzuqni maa ngay ñaan nga daal di may wërsëgal min fadlik ci sa yaatu ngëneel gi nga xam ne du jeex wa anta tax yow sa ngëneel képp wa anta yow xayru raziqin yaay ki nga xam ne yaay ki gën te yow képp kott sax yaay ki nga xamante ne yow yaay wërsëgal ñi nga xamante ni ñooy jaam yi allah allah allah kan waaw <laughs> ah, lii la waaw waaw kon loolu daa am solo quoi waaw wala Seydina Muaaz eh, ad-Dahhaak moo doon ad-Dahhaak rahimahullah mu ne lii nag iza qudiyati s la gu yàlla joxe waaw faman sha'a waaw mooy permettre nañ leen on vous permet vous pouvez faman sha'a xaraja wa man sha'a jalas ku mu neex nga toog ku mu neex ngénn ku mu neex nga toog waaw waaye jàppe ko ne affaire bi moom <laughs> farata la koo xamante ne nii <laughs> waa yow ku ko deful am nga bàkkaar <laughs> déet déet déet déet déet déet déet déet déet waaw kon loolu am na solo ah wërsëgu yàlla borom bi neewul hé eh. yéen nekk leen ci sama julli ji moo tax eh, eh, di ma jaamu kanta ni ngeen dundee déedéet déedéet moo yaar yoo ñoo ànd àddina bi lool la te sa utub dërëm googu utub looy sutur la googu boo ko defee ngir sutur la sa bopp dimbali sa mbokk jaam ne yaa ngi ci jaamu yàlla waaw ba pare di ci xool lu dagan ak yooyu est-ce que moo tax mu ne kooku te bu mu leen préoccupé de wadkurullaha kasiiran waaw bu ngeen demee it di sàkku ci xéewalu yàlla yi wërsëgu yàlla gi mu def ci kaw suuf na di fàttale fàttaliku yàlla di tudd yàlla de waaw bépp transaction buñ nar a taxaw sa kanam fàttalikul sa borom bu dee xam nga nga doxal la nga xamal jub bu dee xamoo nag nga laaj am la zikri ñi xam ne ah man bala maa dugg ci lii daal sëñ bi bala ma naan la wuy wala non may ma tuuti ma jël sama téléphone waaw woo koo xamante ne xam naa ne il est accessible neex naa jot te xam na ma laaj ko ne ko ah man de daa am lu ma fi dikkal waaw transaction nangam ak nangam yaxantu bi nangam ak nangam lii wëg lii waa loolu moom dagan naam daganul bam wax la du leer mu leeral la nga laaj ko question yoo ci am waaw nga laaj ko ba mu leer nga woor a wax waa ji ne ko ah waaw kon bismillah comme que alhamdulilah baax na kon mën nañ ko kii bu dee baax na bu dul nag du lu baax nga ne ko ah xam naa nga jéggal ma mais du ma ko mën a euh, doxe du ma mën a euh, fas bi loolu mooy li nga xam ne mooy loolu kon gis nañ lëkkaali mu bunt bi fii mooy iksaaru wasfih baabu iksaari zikrillah mu ne ba sopp bari looy tudd turu yàlla mu ne wadkurullaha kathiran ak ngëneelam doy na borom bi digle gi nga xamante ne nii eh, moom la digle ne na ngeen ko wuyu àjjuma ji eh, loolu ak teel ñëw bi ndax loolu ci ngay fekkee boo déggee àjjuma ji nga gaaw ñëw loolu daa am solo wallahu taala alam imam nag kon pour tëj fii mu ngi fi indi eh, hadith yi mu ngi commence hadith mille jeexe jeexe jeexe xadis bi nga xam ne mooy mille cent cinquante huit ñaata xadis a ngoog hmm? douze xadis douze xadis la fi insha ah, allah bon am na ci yoo xam ne jotoon nañ leen a gis mais euh, deux yi lañ jotoon jotoon a gis mais yi ci des euh, non trois trois lañ ci gisoon trois hadith gisoon nañ ko ci kon mooy boo ko kiiwee daanaka day nekk li ñu joxe neuf euh, yoo xamante ne nii moom la ñuy gis mais douze yooyu tamit a leen di mais sauf sauf que ci dul taxaw comme ni nga xam ne noonu la ne suñu mbaax ba des hadith Ibnu Umar bi nga xam ne mooy salaatul layli masna masna <laughs> loolu moom ñoo digge woon ne boobu buñ ñëwee ci witar parce que witar xam nga nag naan weesu weesu nañ ko non loolu dina def abwaabul witri de waaw qiyaamul layli boobu qiyaamul layli dina ñëw loolu